kon mooy e, ar-rajulaani was-salaasa ala ba'irin waahid mooy du dañuy yéeg ñoom ñetti ñépp ci kaw gëléem gi bu dee gëléem gu ko àttan la waaw mais bu dee ne gëléem gu ko àttanul kenn du def loolu waaw ndax ta'dhibul xayawaan loolu yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon tere ak di ko diisal voilà mooy surcharge <coughs> surcharge ci dara la baaxul loolu dañ ciy jànge ne surcharge oto yi ñuy def loolu noonu baaxul du sharia waaw da yonent bi alei saatu keroog bi muy awanteek ñoom Seydina Ali ak ñoom Seydina Abu Marsad ah radiyallahu taala an anhuma est-ce que mënuñu woon ñoom ñetti ñëpp toogandoo ci gëléem gi mais da doon ko diisa mais pourtant defuñ loolu liñ def mooy dañ doon awante kon nag jàpp kii yoo xam ne dañ na ne poids bi tel la nga surcharge ko bu waddee ci yoon bi këpp ah dangaa ñàkk a topp sunna ñàkk a topp tamit rien que yi nga xam ne moom lañ ne ah oto bi kat lii la mën a yeb nga dépassé ko ah fala talum nag illa nafsak boo musiba xewee bul ne bul bul bul bul toog rek ne yàllaa ko dogal si yàllaa ko dogal kay yàlla moo dogal lépp waaw mais nag nit ki daa am part de responsabilité ci xew yàllaa ko dogal bokkul ak tamit li ñenn ñi di wax naan yàlla dogaloo loolu du waxu dëgg loolu moom waxu firqa lenn ci firqa dàll yi amoon ci lislaam am na ñu bari léegi loolu góor-góorlu sax ñoo xam ne ñoom idée boobu lañ yor bu dara xewee ñu xam ne sawaay moo tay def lii ba lii xew ñu naan bu waa ji naan yàllaa ko dogal ñu naan yàlla dogalu ko fen si yàllaa ko dogal mooy danga naan ko yàllaa ko dogal loolu xam nañu ko waaye yow sa part de responsabilité dinañ la ko dinañ dinañ la ko delloo ba mat voilà